moo armal dañ koy tere non seulement mu rëbbal boppam loolu benn affaire la mais dañu koy tere lan mu ñu rëbbal ko moom muy lekk loolu dañ ko koo xaraamal waaw te aaya yi looloo tax yonent saa salaam ne Sayyidna Sa'b ibn Jassama ne kat man delloowuñ la ko lu dul ne daa fekk ñun ñu nekk ñoo xamante ne ni mooy euh, eh, mooy dañoo armal léegi nag wax ji moo euh, mais léegi bu ko nit ci defee nag waaw ah, loolu mooy masala ndax liñ fi wax ñu gisoon nga xam ne moo ñu dese mooy mais yi tourne au yi wër-wër loo autour de affaire bi tere bi waaw ak ku ko def lan moo ko ciy fekk ñu ne la li ko def ku ko def li la ciy fekk aaya bi ñu wax sànq moo ko moo ko moo ko moo ko continuer muy aaya bi nekk suuratul Maa'ida aaya quatre quinze suñu borom ne ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadyan baligha al-ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amrihi afa allahu amma salafa wa man aada fayantaqimu allahu minhu wallahu azizun dhuntiqam loolu moo ko wane aaya bii moo leeral léegi hey ku ko fi def lan moo la ciy fekk waaw aaya bi dane eh? yaa ayu nañ wax aaya bi waxoon nañ ko ci lu gaaw keroog après ñu dugg ci yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi nga xam ne yéen yàlla te dëggal laa taqtulu sayda wa antum hur bu leen rayum rëmb fekk day na arma waman qatalahu képp koo xam ne nag da minkum ci yéen muta'ammidan te tay ko mooy yow nga xam ne mu leer na ne lii nga xam mooy danga ko yow xam nga xam nga ne lii dañ koo xaraamal ne quand nga def xam nga doom bakkanu doomu aadama moom alayhi salaatu wasalaam moom la mooy saa ah, oh, man daal nam mën naa yàpp ko waa antilope bi nga ne kéwél bi tuy waaw ñu ne la mais yow eh, ay message mais xanaa xamoo woon ne ku armal euh, kii nga ne aussi loo xam naa ko sax waaye bon je mais bon sama sama sama kii je ne pouvais pas je ne pas ah, nga teg affaire mu ne man manumaa muñ affaire bi quoi sama passion sama kii moo ma yóbbu léegi nag suñu borom ku mel noonu lay wax waaw mu taam ci tay ak ci def xata gisoon nañ bi ñuy gis masalaay rey xatlul amdi ak xatlul xata yi yaa yooyu bokkuñ mooy waa ji nga xam ne moo rey tay moom moom moom li naan volontairement prémédité voilà pré acte avec préméditation kooku mooy mutaammin mooy moom il l'a def il da ko def préméditément moo ko tey kooku wute nag ki nga xam ne il s'est trompé mooy loolu moom nekkuloon objectif am nekkuloon yéeneem mais quand même résultat bi moo waayu tay benn la mooy koo xam ne dafa juum rey dara am rëbb comme mu doon jiw ah am lu mu doon sànni benn xeey rek mu romb ci buisson yi kay mun a ko caas mooy ah waa yi rëbb rek na de waaw léegi fii nag suñu borom ku tay la xoolal mu ne képp koo xam ne dafa rayum rëbb wa wa man qatalahu bu fi rëbb minkum ci yéen muta'ammidan te tay ko fa jazaa'un la muy fay mooy la nga xam ne moom lay réparer ah, son forfait mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy li nga xam ne moom la def te li nga xam ne noonu la koy réparer ana naka la koy réparer mu ne fa jazaa'un mithlu ma qatala minan naam lu mel li mu rendi dañuy xool mooy li mu rey li mu rey li mu rëbb la xool ana lay nirool ci gàtt yi waaw lay nirool ci gàtt yi mooy ci ñoomin nag wala ñoomin gëléem mooy nag ak gé ak nag ak gàtt yi ñoom xar bëy ana la ciy nirool voilà la ciy nirool xaw a moom niroog moom lu mel noonu moom loolu lay fay waaw léegi dina ñëw ci côté bii borom xam-xam yi rahmatullah alayhi en tout cas bu dee ne du loo xam ne luñ jëlee directement ci saxaaba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais saxaaba mi radiyallahu anhu am na ci ñoom ñoo xam ne ñu àtte àtte xam ne ci ay animaux yoo xam ne nit ki bu ko rëbbee te nekk dafa armal loo xam ne moom équivalent mooy lii loo xam ne gisuñu ci yeneen saxaaba yi ñu wuteeg ñoom ba moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhi jàpp loolu le waaw. lépp loo xam ne ñoom dañ gisuñu ko dañ koo wax am saxaaba yu ko wax ne nii lañ koy réparer mooy comme comme koo xam ne dafa rayoon dafa rëbb par exemple dafa rëbb ab ab ab ab ab ab Autriche waaw la nga saxaaba yi ne ku rëbb ku rëbb loolu lu mel nii ngay joxe te gisuñu ñu wutee ñoom bu boobaa loolu la boroom xam-xam yi di wax. waaw yi nga xam ne rek dañoo gis ñu wute ci loolu mooy nit ki mooy xool léegi nag bu dee yoo xam ne rëbb moo xam ne. moom dafa rëbb loo xam ne gisuñu ci benn waxu benn saxaaba radiyallahu anhu bu boobaa li alxuraan wax la bi li muy wax ci kanam ne dañuy woo ñaar ñoo xamante ne ñu wóor lañ ñu daal di xool ana lan moo niroog lu mel nii animal bi waa ji rëbb bu ba ko defee lu mel noonu moom lay rendi saraxe ko ndax moom ngir réparer forfait bi nga xam ne moom la def moom la alxuraan di wax ne ginnaaw bu waxee lii fa jazaa'u mislu ma qatala minan naar lu moom li ñuy fay mooy lu mel ni li nga xam ne moom la rey ci gàtt yi yahkumu bi zaway adlin minkum ñiy àtte loolu nag mooy ñi nga xam ne ñooy xool est-ce que bon kii de lii la def waaw ñu woo ñoo xam ne ay boroomi xam-xam la digne de confiance ñoo xam ne tamit kii de ñu xool ana animal bii nii lan lay niroo moo tax gis nga. gis nga alquran day ubbi lii nii buntu ijtihaad la waaw lii mooy mooy lii bokk na ci aaya yi wane ijtihaad lu sharia nangu la waaw mais gis nga zaway adlin yahkumu bihi zawa adlin ñaar ñoo xam ne wóor la min ku bokk ci yéen jullit mooy foofu nekk jullit waaw non ku nekk ñu yéeféer moom nga def lu la génn ci diine gi yow moom amatoo looy wax ci diine gi waaw kooku moom il est exclu zawa adlin minkum bokk ci yéen jullit te mu nekk ñoo xam ne ñoo xam ne du ñoo xam ne ay ay imposteur lañ wala ay kaddaab lañ wala ñoo xamante ne ay dajjaal lañ seen wax dara dëgëru ci wala ñoo xam ne ragaluñ yàlla mam ñoo doon waaw ndax al adlu pour nga nekk adl mooy koo xamante ne nii ah moom du def bàkkaar bu mag te sax ci bàkkaar bu ndaw en tout ci li ñuy ci li gis moo tax képp koo xam ne dañ ne kilifa diine la mu ñëw dugg ci baar bi laajut sàngara da koy soppi kanta euh, da koy soppi meew yooyu loolu de façon ba mu ko laajee ne jaayeen ma bitéelu sàngara te te te jaawalewut dara kiiwu ko moo ko tey bu boobaa kooku moom xaari kooku moom kii moom saakatul mur wax moom moom adaalaam wadd na mu yàgg waaw kooku moom mooy ak kóoluteem wadd na waaw kooku moom man la bokk ci nii moo tax te tamit du def bàkkaar ba parce que dafa def bàkkaar bu mag mooy naan sàngara wala jënd sàngara publiquement wala nga ñëw mbooloo bi ñépp ne nga def ay bàkkaar yoo xamante nii daanaka même population bi rus nañ koo def nga koy def te ragaloo ci dara loolu kooku tamit moom waa joo jële tamit moom xaarimul li nga xam ne mooy muru ah muy ki xamante ne nii mooy waajoo jëlee léegi nag mu ne kon yow comme bi zaadlin ñan ñooy àtte xool li moo waaji rëbb ana lan lay tollool lan lay nirool lan lay tollool ci animaux yi nga xam ne ci naam yi moom la war a euh, rendi ngir réparer li mu def mu ne loolu ñaar lañuy doon ñoo xam ne ñu wóor lañ min ko mbokk ci yéen hadiyan mu nekk loo xam ne nag lu ñuy yóbbu la ab hadiyu baaligal Kaaba dañ ko yóbbu ca Kaaba ga aw wala boog loolu mooy benn réparation yi ñett la fi suñu boroom wax moo tax lépp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ am na choix nit ki nit ki am na choix ci lii waaw mooy am na choix ci yi alquran di wax waaw mooy dañ koy toll tàngaloo waaye ñi nga xam ne dafa dafa rëbb te nekkoon muhrim dañ koy tàngaloo soit mu def lii mooy ñu xool ci animaux yi benn yoo xam ne moo niroog lu mel noonu mu rend ko saraxe ko ci fuqara yi nga xam ne ñoo nekk ca xaram ba waaw te dina ñëwaat ci côté bii parce que côté bii li ñuy rendi wala nañ ko benn mooy amul ñu naan ko bon il faut nga xaar yow comme li yonent ci lali sa sa waxoon Euh, laqad laqad labbattu sha'ri wa qallattu wa qallattu euh, laqad labbattu sha'ri wa qallattu wa qallattu euh, nan la ko waxeeti fala ahillu hatta anhara ah, labbattu sha'ri wa qallattu budni la waxoon walla ah fala axillu xatta anhara ah loolu mooy defar na karawam def taqlid li nga xam ne mooy ay gàttam yi mu hëj wa wa qallattu hëj mooy hëj yi mu fi indi fala axillu xatta anhara anhara mooy du ma génn ci sama euh, li ma nekk lu dul ma euh, rendi loolu xam nga loolu mooy hadiyu bi ngay yóbbu kii def xiraat mënu lañ agsi Makka rek leen di ko foofu loolu loolu du nekk loolu du nekk <laughs> voilà parce que moom daa war a aj aj yeeg boole lii nag xam nga loolu mooy amoo bu ko bu ko defee dañuy considérer def fi daal day utaat alors que nag bu dee bii bii nii ah. bii nii moom waxtu wu nekk man na koo rendi parce que mooy kuréel bu ci yoon bi moom bu àggee Makka mën naa rendi affaire boobu jarul ñu naan ko da ngay bàyyi woo non il faut taxallul nga def taxallul ba pare non non non mooy jamono ju ne la koy def waaw bu dee mën na ko bu dee mën na bii na def loolu. mooy choix la ah bu dee nag manu ko suñu borom tekki ah kon première kon kon kon lii répondre mu ngi répondre suñu masala bi de ñun waxuñu ci dara borom bi subhaanahu wa moo mooy ci nga xam ne mooy àtte te kenn du ñëw ci ginnaaw li mu àtte naan bon àtte bi il faut le seetaat il faut ñu revoir ko déedéet nee na lii la hadiyan kon mu nekk loolu bu ko ñaar mu wóor daal àttee ne li mu rendi li mu li mu rëbb lii lay tollool lii lay nirool wala lii moo ci wàllu naam yi loolu lay def def ko hadiyu saraxa ko ca Kaaba ga ci fuqaraa ya loolu benn affaire la ah nag euh, wala tee ñoo wax fii rek benn yoon yi jëm ci wàllu rëbb bi jeexal comme ça ñu bañ ci ñëwaat ci wàllu kii bi woo li nga xam ne moo niroog loolu ak li ci saxaaba yi radiyallahu anhu wax après ñu dugg ci yeneen choix ndax choix la premier choix bi lañ nekk mooy mu mu mu daal di ne ñu xool ñaar ñu wóor xool li nga xam ne mooy équivalent wu affaire boobu ci naam yi nga xamante ne moom lay rendi place li mu rëbb ah kon li muy wax noonu mooy la mooy ne il faut mu nekk mooy loolu dañuy xool animal bi mu rëbb li nga xam ne moo gën a niroog bi nga xam ne animal boo xam ne mooy bu gën a niroog xar wala bëy wala yooyu ana ban la ci gën a niroog wala ñoom nag ak ñoom gëléem waaw moo tax loolu nag ah, am na yoo xam ne jëlaleen ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que Seydina Jaabir euh, contrairement li ñu waxoon sànq loolu dañ ko fàtte mooy Seydina Jaabir ibn Abdullah am na hadith boobu ne man maa laaj Yonent bi alayhi salaam ci ad-dabu ad-dabu ad-dabu mooy ours ah ad-dabu dabu mooy ours mooy dañ koo laaj ad-dabu ad-dabu mu ne loolu mu ne man maa laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam ani dab'i mu ne huwa saydun wa yuj'alu fihi kabshun idha saadahu al-muhrim waaw comme ni nga xam ne noonu la ko ku mel ne al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi daal di solowee bi sanadin sahih Seydina Jaabir ibn Abdullah mu ne damaa laaj yonent bi alayhi salaam anil dab'i waaw mooy ci wàllu urs waaw urs moom waa urs moom nu mu demee noonu yonent ne ko ndax sa loo am rëbb la kay waaw mooy képp koo xam ne da rey urs da ngaa rëbb urs yow li ngay def mooy li ngay mu ne na def ab kapsh na rey na rendi li nga xam ne mooy am kuy waaw insaanahu muhrim bu dee ne kooku moo am muhrim la mooy koo xamante ne nii dafa nekk ci sacralisation bi kooku li muy def mooy euh, ab ab am kuy lay rendi palaasu li nga xam ne mooy ad-dab'u mooy palaasu ad-dab'u euh, léegi léegi saxaaba yi radiyallahu anhum ah am na acte yuñ ci joxe kon lii lañ jël ci Yonent bi alayhi salaatu salaam ci wàllu ab dam non ak ak ak ak bukki nduur voilà mooy bukki loolu <laughs> ut mooy bukki yenn li yenn voilà ak dabon pima mooy pluriel bi voilà ku ku rayu dabon mooy ab ab yenn mu ne kooku yonent ma lay saab-saab nee mu ne Seydina Jaabir kapsh léegi nag parce que mooy xam nga dafa xaw mooy ci animaux yi yenn moo ko kuy xaw nañoo xaw loolu lañuy wax moom lay wax loo xamante ne mooy adlan lim naan eh, dawa adlin minkum hadiyan mooy mithla ma qatala boo minan mithla ma qatala minan naam ku mel ni Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu daal dinay ci àtte eh, ci doxoon tamit kapsh waaw ne waaw keneen kapsh lañ ci mooy iyeen loolu tamit loolu la comme ni ko al imaamu Maalik tudde kanta kiwel ah wala kii nu mu tudd mooy waaja girafe voilà girafe ah moom girafe ñombor euh, xatta yar boo mooy genre raasu kaña yooyu la mais yar boo day euh, nan tubaab bi di waxe bu euh, fàtte naa ko ab G daal la commencé genre kii la kaña la mais mais boo gisee moo gën a guddi nopp te moo gën a kawe tuuti kaña waaw tur bi échappé na ma en tubaab ger gerboise <laughs> voilà gerboise noonu la ko nazaran bi di woowe euh, loolu nag comme que lu niroog lool ci am na am la wax hein loolu ku mel Seydina Omar radiyallahu anhu eh, dafa dafa àttee këne lu ku fi rey lu mel noonu comme que na dañuy xool li gën niroog moom di gën tuuti ci wàllu gàtt yi muy bëy wu ndaw waaw mooy bëy wu ndaw woo xam ne matagut noonu mu daal di ciy àtte loolu moom Seydina Omar ibn al-Khattab ah <laughs> muy doomu bëy la ah doomu bëy la ci àtte woon kantaa Autriche bi ñu la doon wax kuray Autriche ah loolu ah boroom xam-xam yi rahmatullah képp koo xam ne dafa rey ab Autriche Autriche mooy na ama Autriche mooy Naama ñoom ku mel ni imaamu Maalik ak imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhim dañ ne loolu ku ku rey loolu xam nga Naama ni muy mel ah, baat bi day gudd ca kaw ah, loolu ñu ne ñoom liñ ci àtte mooy que ku rëbb lu mel noonu moom ah, mooy li nga xamante ne moom ngay joxe mooy ak gëléem waaw parce que ni mu yéegee ci kaw baat bi ci kaw. ah ak noonu kawe eh, loolu lañ ci àtte waaw ci kàttaa ximaar wax si nag voilà ximaar wax si bi nag moom ko ku ko rëbb nag te amoo ci droit parce que dangaa armal ak ñoom ñoomin jëlee ak yooyu lool moom mooy mooy mooy ak nagu àll mooy buy fu yooyu nag la loolu moom nag ngay joxe ximaar wax si yooyu moom nag nag la voilà loolu benn en tout cas ci gàttal léegi nag bu ñëwee yoo xam ne mooy am na yoo xam ne saxaaba yi radiyallahu ñoo ko wax ak yooyu léegi sinon bu dee amul comme yu am ci salaf yi comme niñ la waxoon sànq ñaar ñooy xool ñoo xam ne ñu wóor lañu ñoom ñooy àtte lii waaye lu bëgg luy la ci ren di lu mel nii. ci naan yooyu wallahu taala mooy premier choix bi ko ñu boroom subhaanahu wa taala di continuer aaya bi na ah ku fi rayum rëbb muta'ammidan fa jazaa'un payam mithlu ma qatala minan naam moom lu li mu rendi ci dina ko àtte bi yii ci loolu la dawaat lim ñaar ñu wóor minkum ci yéen hadiyan mu nekk loo xam ne hadiyu lañ koy baalixal kamba ne ah man nag affaire bi rendi bi daal sawaay dañ naan la boo ko rendee moom pour fuqaraa u la waaw waa Makka waaw ca fuqaraa ya fa ne waaw boo xam ak indonésien la bu dëkk Makka bu fa nekk mais pauvre wala ab sénégalais bu fa nekk pauvre ñooñu bu ñooñu nga koy joxa ah. wala mekk waa bu nekk pauvre ñooñu la ñooñale la léegi nag kon loolu mooy premier choix bi kon pare nañ choix boobu kon ci rëbb bu ta tay ko benn choix wu mu bokk waaw léegi nag day tànn ci beneen bi ah aw suñu borom ne wala kafaaratun ta'amu masaakiin waaw deuxième mu def kafaara mooy nan lay ko ci loolu mu def mooy ta'amu masaakiin day dundal. leeral ñi nga xam ne ñooy ay miskin lañu ñoo xam ne dañoo dañoo ñàkk waaw loolu nan na koy defe mooy day xool à peu par exemple pénurie pénurie gàtt am waaw ah, parce que ak gi gaa yi bari dañuy bëgg yooyu pénurie pénurie gàtt amul lu mu rëbb na ba pare gaa yi ne ko nag équivalent wu yow li nga la lii mooy équivalent li nga war a rendi mu ne mais sauf que affaire yi dafa am pénurie laaj naa gaay mais nee nañ lu yéen ñeneen lu may rendi place parce que man ximaar wahshi laa kii ab zèbre laa laa laa laa laa ah. ko ah zèbre moom nag ngay nag gaay amatuñu ko waaw léegi dañuy xool mooy deuxième choix bi mooy day à peu près ñaata ci alal la nag di jar waaw mu xam ne lii la ñu ne somme telle la comme ñu ne nag ah nag de quatre cent mille lay ñaar wala nag de quatre cent dinaar euh, bu arab wala jani xaw ma lan en tout cas daal onumtu euh, di waaw wala daal mooy mo ak Arabie saoudite bi yéenay seet xaw ma banati la sax jani ya wala bu mu ci doona di ah ah wala rial wala rial le rial saoudien ñu ne la ah nag de quatre cent rial lay jar léegi nag nga jël toll ni quatre cent rial nga jël quatre cent rial jël quatre ci loo xam ne ay plat yoo xam ne moom ngay jox miskin yi waaw léegi nag miskin bu ne bu dee ñam la boo xam ne bu ñuy natt la ci ay mudd lay doon waaw ci ay mudd lay doon waaye nag yow mënoo ñëw ne kon man équivalent bi bon attends nag ñaata lay jar mu ne la 400 riyal ma ne man nag 400 riyal laay jox ko miskin yi naan la déedéet parce que fi waxu fi qiima waaw li mu wax dane aw it'aamu aw aw kafaaratun ta'aamu masaakin dund leel jox ñu lekk nourriture jox ko ay pauvre kon bu boobaa ana nañaa def yow dañ naan la boo nga gannaaw ba nga xamee nag yow nag nga waroon a nga mais pénurie daa am wala boog moo dañuy xool yow équivalent nag ci alal qiimaam mooy lan lay jar ñu ne lii nga jël lu toll waaw. defal leen ko léegi lenn la mooy man bu dee miskin yi da boole ñu nekk fenn man ngaa jënd ay plat yu bari comme nga ñëw bon possible ah je pas comment ça se passe <laughs> man mosuma waa dem. <laughs> tu achètes tes hamburgers waaw yu bari nga jox miskin yi kay lu toll ni loolu nag xam naa restaurant moom yaay paye lépp ne tey moom saay yaa ay man wallahi man maay fay lépp waaw ndax en tout cas quatre cent rial laa miskin yi nag ma àndal ñoom ñooy ñoom ñooy lekk waaw <laughs> <laughs> bu dee lu ñuy natt la moom hein mooy day nekk miskin bu ne day am mudd waaw day am mudd léegi loolu mooy côté lekk gi wala rek nga ñëw bon ay sandwicherie nga jënd wala nga jëndal leen loo xam ne ay palaa yu baax la ay misu yu baax waaw yoo xamante ni gars yi dinañ ci mën a añ ba doyal bala wala ñu reer saa yi nga dóor leen waaw léegi nag ginnaaw loolu le kon loolu bii mooy sa deuxième choix ñu ne la waaw mooy deuxième choix ana troisième choix bi ñu ne la borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne aw adlu dhalika siyaaman li siyaaman bu yaay xool bu ci neex ah wala boog bu deful ne moom jëndul gàtt goo xam ne ñaar ñu wóor ñu ñoo xam ne xakamaan ñu wóor lañu ñoo ne lii nii mooy équivalent li nga rendi jëloo boobu mais itam jëloo joxe ñam bu boobaa nag da ngay waaw waaw léegi nag affaire bi nag mooy waa mais ah mais nu ñuy woor affaire yi nu ñuy woor affaire yi wa wa waa jumhur waa jumhurul ulama ñoom rahmatullah dañu ne no affaire bi moom lenn la képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii euh, moom choix yi nga jël nan ngay woore mooy ne mudd bu nekk ah mooy mooy équivalent benn jour équivalent benn jour booy booy woor waaw waaw léegi mu ngi noonu kon yow bu dee affaire bi yow fukki mudd fukki bés ngay woor waaw bii nag daa mel ni bii moom ah bii moom daa mel ni moom mu ngi ne jafe ci ci ci ci gaa yi quoi naa leen naan ah loolu moom nar naa nar naa tardi waaw loolu la léegi nag ah, ah, loolu moo jëm ci kon ci ñetti choix yi nga kon soit nga rendi loola wala nga jël équivalent loolu nga jël di ci ñam wala nga woor eh, koor gi nga dex dal di koy def Euh, loolu mooy loolu la aaya bi wax léegi nag suñu boroom teg ci ne lii nag boo gisee li yazuuqa boo gisee ma teg lii nii daan bii ne ku ko def lii moo lay ba li yazuuqa ngir mu was wa baal amri mooy conséquence li mu def waaw gannaaw bañ la ko teree nga def ko waaye nag buur yàlla ci mbaaxam afallahu amma salaf buur yàlla nag képp koo xam ne lii daloon na la ba nga def ko xamal ne buur yàlla nag jéggal na jéggale na li li nga xam ne moo waman aada képp nag koo xam da koo def buur yàlla na la jéggal naa la boo defee yii mooy doo toog rek ne jéggalu naa man du ma ci def dara ah non non non non foog nga tànn ci benn waaw foog nga tànn ci benn yii moom te yii yëpp moom manoo toog ne yii yëpp manoo ci dara waaw woor moom di nga ko man moom waaw boo manul woor nga jënd yi la wax nga nga nga joxe nga ñee nga nga nga nga leer boo manul nga jël ci gàtt yi buur yàlla ne afallahu amma salaf li jàll daal man li romb jéggale naa ko waman aada képp nag koo xam ne dafa récidive waaw mooy moom am récidiviste la mu ngi def njombe ñu toll noonu kii mu ñuy waxati mu ñëw def defaat mu ñëw defaat waman aada ku delluwaat nag ci mbir yi fa yantaqimullahu ñëwaat rëbbaat beneen année ginnaaw ba ko njëkkee def fa yantaqimullah buur yàlla xel sëf naa daal di fayu allahu biir yàlla minu ci moom mooy mbugal ko mooy buur yàlla xel sëf na koo mbugal wallaahu te buur yàlla nag azizun duntiqam mooy ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy boroomu dangaa def lu noonu bu bu delloo la lu mel ni mooy mbir yi lii la lii mooy moo jëm ci yooyu léegi nag ah. kantaa kii ah, waa jumuur waa ah. ñoom dañu ne comme yow yaa ngi doon wax sànq ku tay ku tay affaire bi moom xam nañ mais ki nga xam ne dafa juum na loolu ki juum ah ak est juum ak ki tay ñoo ñoo yem affaire loolu ku mel ne imaam Ibn Battal rahmatullah alayhi boroom xam-xam yi de boroom mooy imaamu fatwa yi ci waa Hijaaz waa Iraq ak ñeneen ñu dul ñoom dëppoo nañu ko ne ki nga xam ne dafa armal bu fee dafa rey mbëb tay ko wala mu juum mu kooku day am na muy fay mooy day fay yii alxuraan wax benn ci yi waaw waaw kanta Euh, euh, waa ahlu zahir muy waa mu ne waa ahlu zahir mooy waa zahir yeey taalibe imaam Daawud yi ak al imaam Abu Thawr rahmatullah alayhi ak al imaam Ibnul Mundiri dane non bu dee jum nag moom bokkul ku jum moom dara la du def moom du def lii ah parce que suñu borom dane muta'ammidan loolu dafa am mafhum waaw mooy def mooy day am lu ci bu dee ku tay kon ku tayul dañuy ki tay ak teem ak ci tayul xam nañ ne bokkul non kooku bokkuñu waaw te loolu benn la ci riwaay yu jële ci al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal waaw waaw léegi nag euh, euh, loolu nag insha allah nag euh, mooy li gën a dëgër insha allah amaana mooy li ñii ñuy wax këni affaire bi ci tey nag ak ki nga xam ne dafa juum yamuñu waaw ki tey ak ki juum yemuñu mooy c'est vrai boo ko xoolee côté boobu mais boo xoolee ci kanam ci kanam dinañ gis masalam wax sa bopp wax sa karaw nga xam ne nag sa salam nañ ko gis beneen ci yoo xam ne yuñ tere la dinañ gis saxaaba boobu defu ñoon tar jamaan dinañ ko gis mooy kanam dinañ ko gis muy yàkkam euh, ci que bopp bi daa amoon pro daa amoon ay tiiñ yoo xam ne daal da ko sonaloon waaw mu ne ko man xaw ma woon ne affaire sonal na leen lii ah digal ko mu daal di wat karawam mais quand même dafa fidya da ko wax mu fidya te mooy kooku pourtant mooy du lu tey du lu tey te pourtant yore tubaab sa sànq def loo na ko la moo tax boo xoolee côté boobu waxu waa jumhur ah rahmatullahi alayhi day dëggal keneen aaya bi dëgg la. dane mu daal mi lan mais amul mafhum mooy ki nga xam ne dafa juumit ci la. sauf que ñii ñu la wax ñoom zahiri yi ak ñoom al imaam Ibnul Munzir ak ñoom Abu Thawr dañ ne non affaire bi muta'ammidan la suñu borom wax kon nag ku nekk koo xam ne mooy ku ko tay la wax waaw ku ko tay ku ko tayul nag wa man qatalahu minkum muta'ammidan kooku loolu la wax kon ay àtte bi ci kooku la yem ki nga xam ne dafa juum kooku bokk ci en tout cas bu dee ci kaw aay mbir yi rek ñoom ñii la jàppale muy wallahu ta'ala alam muy waxu. Zaahiriyyi raxmatullaahi alayhi eh. léegi nag eh. Eh, ginnaaw loolu mu des lu am na nag lu jar loo xam ne jar naa jar naa jar naa bàyyi xel mooy nee am rëbb am rëbb lañ wax mooy kantaa noonu ganaar ah waaye yoo xam ne dafa armal waaye comme mu am mu mu mu ñu ñu ñu ñu dëndum xar wala yu mel noonu ngir ñu lekk ko loolu mën na koo reeni loolu waxuñu ko de waaw <laughs> am rëbb lañ la wax yaa ayyuhal ladina amanu laa taqtulu sayda rëbb la wax kantaa ñoom nga jënd say kanaaraa ngir ngeen bànneexu ci lekk ci quand même parce que quand même ngeen dund ah wala ngeen nekk ñu bari ngeen jëndoo nag ci yoon wi ngir man koo lekk loolu mën naa lekk ah loolu moom kii dara du koy fekk waaw loolu lu jara <laughs> le Fayenne jàpp ah, soos ñu ne la garaawu na <laughs> bu dee ndawalu kii moom man nga koo man nga koo man nga koo barkeeloo waaye bu dee am kii la saydul ba ba yoo xam nga ne ne xurrim aleykum saydul barri kon saydul baxri dara newu ci waaw ah mooy baxri dara newu ci moo tax mu ne uhilla lakum saydul baxri wa ta'amuhu mata'an lakum wa li sayyara wa xurrima aleykum saydul barri ma dumtum xuruma kon aaya bi wow loolu ne noon ca kaw mooy daganal nañ leen saydul bar baxri waaw kantaa mooy napp jën mooy am napp waaw taa pêche loolu moom terewuñ leen ko moom ku leen pêcheel tamit man ngeen koo leen waaw ku leen ku leen ku ay gis ah wala ay ay ay ay ay ay ñoomin ñoomin ñoomin tilapia yooyu ñoomin ñoomin ñoomin coof loolu man nga lekk ah waaw parce que loolu saydul saydul bahri la ah léegi kon loolu it lu jar a bàyyi xel la ku jënd am xaram man na koo rendi loolu dara newu ci waaw léegi nag euh, bu dee mbooloo ko rey nag bu dee mbooloo ñu rëbbandoo ñooñu benn rek lañuy génne waaw mooy kafaara bi benn lay doon benn lay doon duñ ne ah kon nag ku nekk ci yéen kon ko mbooloo ngeen ku nekk na jël benn te loolu la ku mel ni al imaam ibn Umar radiyallahu anhu loolu la fatwa woon waaw moom la fatwa fatwa fatwa woon ne benn rek ngeen di ngeen di ngeen di génne léegi nag waaye koo xam ne dafa rëbb rëbbaat rëbb ñu ne ko lii mu demaat ba ci yoon wi rëbbaat kooku moom de façon dañ koy dañ ko koy tegleel pen yi waaw bu mu def bu nekk day dóor beneen kenn du leen bii day am lu bi ci des dégg waaw waaw léegi hein euh, bon ci gàttal kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy masala yi daal yi jëmoon ci wàllu rëbb mi ak moom moo ko ci moom lay fay eh, li nga xamante ne mooy waa ñi nga xam ne moo rëbb comme ni ko al quraan rahmat eh, eh, azza bu borom bi subhaanahu wa taala di wax it ne loolu la ñuy fay kon ku rëbb rek loolu ngay def lii mooy kafaara lii bi ngay def benn ci yi ngay def ah te loolu mooy gisoon nañ ne imaamul Buxaari rahmatullah dafa def ci buntu kitaabu jazaa'i saydi buntu téereem lan ngay fay waajoo xam ne dafa rëbb waaye loolu ku rëbb nekk ci période aj moo tax mu doon wax moom Seydina Muhammad ibnu Ismaayil ibnu Ibrahim ibnu Bardisba al-Ju'fil al-Buxaari raxmatullaahi alayhi kon nag insha allah ci wàllu rëbb mi mën nañ ci yem nii